kon tey ñu war a gis salmaan al farisi wa arda li gën màgg nag li ma gis ci ñu ubbee tarjamaam mooy li imaam alxaafiz ibn asaakir rahimahullahu taala daal wax ne huwa salmaan ibn islaam abu abdillah alfarisi saabiqul fursi ilal islaam mu ne huwa moom mooy salmaan salmaan la tuddoon ibnul islaam di doomi lislaam dàkkantalam ne woon abu abdillah di bàyyi abdillah alfarisi bokkoon ci koju perse koju furs di koju persan la woon saabiqul fursi mooy ki jiitu waa perse ilal islaam bi ci lislaam moom akbar moom Seydina Salman dégg nga la sha'ir ba doon wax moo tax moom buñ ko masoon a laaj sax kan mooy sa baay da doon wax man abil islaam sama baay mooy ki nga xamante ne nii mooy lislaam lislaam bi ñu nekk jamono jii ñu nekk de aka neexoon ñu gisawoon ne Seydina Salman doon gis nga xam ne jamono joo xam ne nit ñi léegi tendance bi nga gis ñu diviser lislaam lislaam africain lislaam marocain lislaam européen lislaam arabe l'islam du golfe l'islam pakistanais te loolu l'islam xamul woon loolu xamul woon loolu moom xamul woon loolu kuy sa baay mu ne al islaam salmaan ibnil islaam di doomi lislaam teg aw askanam fële nga xam ne léegi comme niñ ko waxe noonu la l'islam africain nga dégg africains yi ñu leen di jay seen noon yi leen bëgg a diviser naan yéen yéen vous avez un islam pacifique alors que là-bas aux pays arabes au Moyen-Orient c'est un islam violent ñoom ñu ciy kontaan naan ñoo un modèle ñun modèle ci l'islam am na ba pare kenn soxlawul ñu naan day diw ak diw mooy te ñoom affaire par ay ñun ñi ñun wolof yi kenn gënu baax ñun sénégalais arabe bi jàpp ne ñoom it l'islam africain l'islamu connerie la ku nekk jàpp lool waaye ak a neexoon ñu wax li Seydina euh, Salman doon wax moo tax moom la shaa'ir ba doon wax ginnaaw Salman benn shaa'ir ba doon wax naan abil islaamu abil islaamu la abali siwaahu mu ne abil islaamu laa abali siwaahu ida ftaxaru bi qaysin aw tamimi mu ne abi sama baay de al islaamu mooy islaam kuñ la laaj rek kan mooy sa baay nga xam ne ñi koy laaj moom par par loola moo leen tax a jóg ñii leen man sama baay mooy lislaam waaw ay yow ban kuréel nga bokk te leer na ne ki koy wax affaire par parloo moo ko tax a jóg yow bu ko tontu ci yooyu yow ban tariixa nga bokk mu leer na ne waa ji laaju ko ngir xam noonu de mais ngir nga wax après bu nekk ci par parloo bu dul jeex yow nee ko man daal ab jullit la alislaam islam man jullit la kon abil islaamu sha'ir bi ne abi sama baay al islaamu mooy lislaam laa abalii si waahu aw beneen baay bu dul lislaam moo tax Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda doon wax naan ñun buur yàlla laqad a'azzana Allahu bil islaam fa mahma fa mahma ibtaghayna al li ghayrihi halakna kama qaal radiyallahu anhu mu ne ñun de l'islam moo ñu yëkkati daldi ñuy teg ñu nekk ay sang ci kaw mbindeef yépp ñun jullit ñi bés nag buñ ko fi tegee di ut di ut ak lu ñuy puukarewoo ci kaw nit ñi leneen lu dul lislaam bu boobaa dinañ alko waaw akbar seetal ndax ñun est ci loolu doo gis kenn muy puukarewoo l'islam déedéet moom daal ci biir l'islam lay ñëw ay fraction yu sew ci biir mu bëgg faa nekk ne lépp nag ci ñoom la waaw mujj sax ñenn ñi moom da duñu waxati xadiis dootuñu waxati alxuraan ñoom seen fi ñu bokk rek la ñuy wax yow mujj gi sax da nga naan mais lii affaire diine la wala lu mu doon diine joo xam ne amul alxuraan nee na wala bu ñu ko waxee benn yoon lañ ko wax mu jeex lépp nekk ay nettali yoo xam ne fi mu bokk rek lay wax. kooku ak neexoon léegi nga bëgg ñooñu ku mel noonu naka la léegi ñi bokk la yegg yow idée ak idéologie bokk fu ngeen bokk kook nan la la mën a déglu laa déglu. mënulaa déglu te wax yépp di gaaruwaale di gaaruwaale ñeneen ñi kën yaa leen gën seen sëriñ moo fi man moo fi ci déedéet waaye Seydina Salman de ba mu ñëwee ku ko laaj mu ne la abil islam moo tax imaam Ibn Asakir rahmatullah alayhi ne huwa moom mooy salmaanu banil islam di salmaan di doomi lislaam abu abdillah di doomi abdillah moo doon dàkkantalam al farisi bokkoon ci ko jóg perse sabiqul furs ila al islam yépp moo leen jiit ci lislaam moom seydina salman al farisi radiyallahu anhu wa arda moom nag seydina salman histoire euh, dugg ci lislaam ak fi mu jóge am na riwaay yu bari yoo xamante ni yu koy nettali la yooyu nettali dugg ci lislaamu seydina salmaan alfarisi radiallahu taala anhu wa arda am na ci yenn yi eh, yoo xam ne dane moom mu ngi jóge asfahan la jóge muy fële ci di ispahan ci iran actuel ispahan fa la jóge am ci yeneen mu ne raama hurmuz ci raama hurmuz foofu fële ca perse fa la jóge eh, ay riwaaye nag yu bari la waaye ñun dañ ciy tànn benn bi nga xam ne bu wér la euh, imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi daal di koy solo na ko noonu euh, imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah moom it daal na koy solo ci sanad boo xamante ne nii bu wér la euh, naka noonu imaam al-Haythami rahmatullah alayhi daal dina koy tudd ci Majma'u Zawaa'id mu ne rawaahu Ahmad wa Tabaraani fil Kabiir mu ne bi naxwihi bi asaaniida wa isnaadu riwaayati al-uulaa inda Ahmad wa Tabaraani rijaaluhaa rijaalu saxiix ghayru Muhammad ibn isxaaq waqad sarraxa bilsamaa wa rijaalu riwaayati thaniya infarada biha ahmad wa rijaaluha rijaalu saxiix gayra amr ibn abi qurra alkindi wa huwa thiqa wa rawaahu albazaar wa rawaa qit'atun minha alxaakim fi lmustadrak wa qaala saxiix ala sharti muslim wa waafaqahu aldahabi eh, kii nu mu tudd imaam kon alhaythami rahmatullah alayhi riwaaye bii ñu war a gis insha allah ci qissatu islaamu sal islaami salman ibn al al farisi di nettali uh, salman al farisi ibn al islam radiyallahu anhu di sayyidina salman wax nañ la ne imaam ibn ishaq moo ko solo uh, na ko noon imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi imaam al-Haythami wax na ko ci al-Majma' mu ne imaam Ahmad solo na ko na ko noon imaam fil Kabir ci isnaad yoo xam ne benn isnaadu riwaaya ndax dafa indi riwaaya yi nga xamante ni nii wax naa la riwaaya yu bari la yuy wax ci mbir mi mu ne riwaaya isnaadu càllaleeb riwaaya bu njëkk bi boobu mu nga ca si imaam musnad imaam Ahmad ak Tabarani te góor ña nekk ca càllale ba góoru ñuy nekk ci saxiix yi lañ. ba mu des seydina muhammad ibn ishaq moom waxoon nañ la mudallis la te leeral na kene moom dégg na ko sarraxa bi sama da ko dégg kon mbir mu wér euh, léegi li ci des loolu euh, concerné wuñu lii mooy li nga xamante ne nii mooy taxriiju xadiis bi nga xam ne moom lañu war a gis insha allah ci qissatu islaamu salmaan ibn islaam al farisi imaam ibn isxaaq raximahullah taala dane wa haddathanii Aasim ibn Umar ibn Qataadata al-Ansaari mu ne wa haddathanii moom imaam ibn Isxaaq mu ne ta nettali na ma Aasim ibn Umar di sayyidunaa Aasim ibn Umar ibn Qataadata al-Ansaari radiyallaahu ta'aalaa anil jamii' di sëriñam bu siiw boobu nga xam ne li ñu ko gis bari na di seydina Asim ibn Umar ibn Qataada ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom moo ko nettali di gis nga imaam ibn Sa'd dane wa haddathanii te nettali na ma Asim ibn Umar di seydina Asim ibn Umar ibn Qataada al-Ansaari an Mahmuud ibn Labiid mu jële ci Mahmuud ibn Labiid moom it gisoon nañ ko fi bokkoon ci tuut tànki saxaaba yi nga xam ne bi ñu nekkee gone la bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di génn àddina yi tout tànk la ñoon di Mahmoud ibn Labid radiyallahu ta'ala wa ardaa an ibni an Abdullah ibn Abbas moom mu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu wa ardaahuma di riwaayatu saxaabiyin an saxaabi muy li nga xam ne ci ilmul xadiis moom la naan ah, lii mooy riwaaya la xadiis la boo xam ne ab saxaaba moo ko jëlee ci saxaaba di Seydina Labid euh, Mahmoud ibn Labid moo ko jëlee ci Seydina Abdullah ibn Abbas te ku ci nekk di saxaaba xoolal mu amaat beneen particularité bu am ci sanad bi mooy ne Mahmoud ibn Labid moom saxaaba la di doomi saxaaba naka noonu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma moom saxaaba la di doomi saxaaba muy kon loolu muy benn particularité boo xam ne. bu am la ci lii nga xam ne mooy xadiis bii ñu war a gis seydna abdullah ibn abbas mu ne qaala moom mu ne seydna abdullah ibn abbas xabrul is xabrul umma wa tarjumaanul qur'aani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne haddathanii man ibn abbas nettali na ma radiyallahu anhuma salmaanul farisi salmaan di koju faris moom moo ma nettali man ibn abbas radiyallahu anhu xoolal Euh, Mahmoud ibn Labid saxaaba la baay ji di saxaaba Seydina Abdullah ibn Abbas saxaaba la baay ji di saxaaba ñu jële ci beneen saxaaba muy Salman al-Farisi radiyallahu anhu muy ñetti saxaaba ci benn càll loolu nag bariwul euh, am na nag yu gën gudd yoo xam ne ñuy cité la walla euh, ci ilmul xadiis waaye jarul ñu koy ñu koy kon mu ne moom xaddatanii man abdallah radiyallahu anhu nettali dama salmaanul farisi di salmaan di do kojug wa ana asma'u min fii xoola abdullah ibn abbas lii lépp pour dina feddali keneen mbir mi du da ko jële par intermédiaire ah. nee man salmaan ci boppam moo ma nettali man ibnu abbas wa ana taman bi may nettali man Ibn Abbas radiyallahu anil jami asma'u min fiihi maa ngi koy li may dégg ci gémmiñam laa ko jëlee li may dégg ci gémmiñam ta Abdullah ibn Abbas akbar radiyallahu anhu nee na bañ ko laajee ne ko waaye sa xam-xam bu bari bii foo ko jëlee nan nga def bam xam-xam bu mel nii waaye mu ne man damaa nekkoon kaana lii lisaanun kaana lii lisaanun sa'ul wa qalbun aqul mu ne man ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma man de damaa masoon am xam-xam bii ngeen di di yéemu nii làmmeñ woo xam ne ci laaj lu ma xamul moom te mu jëm sama diine ma war koo xam wala xam-xam fu ma jaar naa ko laaj ma la ibn Abbaas ah non non non moom dama koy laaj moom kaana lii nekkoon na nekkoon na amoon na lisaanul ab li nga xam ne mooy làmmeñ sa'ul boo xamante ne ci laaj la doon dëkk wa qalbun waaye nag wa qalbun aqul ma amoon nag xol boo xam ne da doon takk di mooy bu ma laajee tamit bañ tontu ah bu dee ne yow li ngay laaj buñ la tontoo doo ko jàpp kay di laaj fanweeri masala par bés te yow liñ la tontu yépp jàppoo ci dara loolu moom loolu sax mooy yow da ngay indi ay xujja sa kaw comme la Aïsha radiyallahu anha waxoon taabi'in yi ba ñëwoon doon ko laaj ay masala rek mu ne ko waa yow akullama tas'al taamal bi mu ne ko mais taxawal yow est-ce que li ngay laaj yépp yaa ngi koy jëfe ba pare mu ne ko rek defal attention bul dajale bul bul bul boole xojjaay yàlla yi sa kaw mooy preuve yi ndax gis nga loo laaj ba xas koo xam léegi yow mooy ne day am beneen obligation bu tegu ginnaaw bi nga ko xamee mooy bu dee dañu war a jëfe la yow obligation jëfe day nekk sa kaw boo demee buur yàlla dalay lay mën a wax yow xamoon nga lii de lan moo tax defoo ko woon moo tax mu ne ko maa ngi lay moytaliku loo ngay dajale preuve yàlla yi ci bay preuve ci sa kaw kon loolu Abdullah ibn Abbas moo tax mu ne man noonu laa amee xam-xam laaj la ak maa mënoon a laaj mais nag du laaju n'importe quel laaj ay laaj pour laaja ah déedéet ay pour pour pour pour raytan déedéet lu am solo la doon laaj moo tax léeg-léeg nag mu laajoon ko mu yéexewoon ko ndax ba mu ne Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ba mu ko doon sottil muy jàpp fekk ñu aji woon ci yoon bi mu ne ko man de ay atam yi maa ngi lay bëgg laaj masala boo xamante ne nii saa bu demee ba koy la laaj rek sa kiiwu sa hëy ba gisee naa Omar new woon nga xam ne ak niñ meloon da doon da doon réticent bu demoon ba koy def rek daal di euh, koy bàyyi ndax bu gisee Seydina Omar ak ni meloon nga xam ne ho mu daal di koy bàyyi ba benn bés mu koy sottil muy jàpp mu daal di koy laaj ne ko ana mooy ñaar ñaari jigéen ñi di wax naan in tatuuba ilal ilal ilal wa in tatuuba ila allahi faqad sagat qulubukuma wa in tadahara alayhi fa inna allaha huwa mawla mu ne ko ñaari jigéen ñooñu euh, ñooy ñan mu ne ko ñooñu mooy ci mu wax ko ne ko li tax moom bëggu ko woon a laaj boobu balee di saa ko naroon a laaj dem bay laaj après bàyyi ko ndax Seydina Omar ak ak ak màggaayam ak loolu mu ne ko déedéet sama doomu mbokk boo amatee looy laaj laaj ma bu ma xamee dinaa la tontu bu ma xamul nag ma ne la xaw ma kon loolu moo tax Seydina Abdullah ibn Abbas fii bu ne man nii nettali na ma Salmaanul Farisi di Salmaan bokkoon ci kojug Faris wa anata man ibn Abbas asma'u min fii may toxale di dégg ci gémmiñam moom Seydina Salman kenn dekkuloon sama intermédiaire diggante man ak moom qaala mu ne Seydina Salman ne radiyallahu anhuma kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan min qaryatin yuqaalu laha Jay wa kaana abi Dih qaanuun laa yatrukuha taxbu saa ah mu ne moom Seydina Salman mu ne man dama nekkoon kuntu rajulan farisiyan dama nekkoon koo xamante ne nii ci koju Faris laa bokk mu ne kuntu dama ne woon rajulan benn waay boo xam ne farisiyan ci waa faris laa bokkoon ci waa perse min ahli asbahan bokkoon ci waa ispahan yi ispahan nekk région ville bu mag boobu nekk Iran tey muy dëkk bu rëy euh, boroom xam-xam yu bari ñu bari fa lañ dëkkoon euh, ñi ngay dégg al al asbahani ñooñu mooy ñi nga xam ne foofu lañ kojuwoo bi Ispahan ci dëkk boo xam ne village boo xam ne village bu ñu naan jay ah ci dëkku ci wetu Aspahan la bokk la newoon ah, dëkk boobu am na ñu ne léegi moom la ñuy woowe Shahristan moom dëkk boobu noonu li jeey mu ne nag baayam dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ci kilifa yi la woon mooy kilifa yi nga xam ne chef de quartier Dihqan mooy koo xam ne mu bu doon tay équivalent wu liñ naan maire maire benn dëkk moom kilifa la woon ci ñoon moom nag euh, xam naa nag affaire bi du ñu ko liir par euh, euh, euh, duñ topp def nii ndax bu ñu naree topp nii mooy ne de toute façon tey moom tey uniquement tey lii nii rek lii histoire bii rek deux heures li ñuy jëla après nga war a jàll nag ci après moom naa Salman ak ni mu continuer histoire am kon bon mooy ne dañu koy résumer en tout cas wax ko noonu ci wolof dem ndax ñu naree di citer di kii day gën a mu ne kon baayam nekk ki nga xam ne dafa bokkoon ci kilifa yi nekkoon ki nga xam ne ci dëkk boobu moo doon maire bi ki nga xam ne moo jiite woon dëkk benn bés mu daal di koy yónne moom Seydina Salman am loo xam ne moom la ko wërali ngir mu seetale ko lu mu réeral euh, moo xam ak giréem la bu mu doon wërlu ndax dafa préoccupé woon ci tabax bu mu doon def ne ko demal nga seetal ma ko waaye nag na fexe nga teel a ñëw ndax yow moom ma bañ laa ñàkk sama loolu ma réer moo ma gën yow ma toog gisuma la Seydina Salman radiyallahu anhu nee na bi may dem ma daal di romb euh, église u benn ci église fi nga xam ne moom la nasaraan yi di jaamoo seen boroom nee bi ma déggee seen baat dégg ñoom ñu ngi jull ñuy julli ci biir ak ni ñuy jullee ñoom mu ne man nag salmaan xaw ma woon lan mooy ñoom seen diine ji xaw ma ci woon dara ndax bàyyam non seulement euh, da ko soppoon sopp koo xam ne taxoon na doomu koon bàyyi mu dem fenn fenn mooy koo xam ne chouchou la woon chouchou de moom koon bàyyi mu dem fenn même dëkk bi li fiy xew sax bàyyam doonu koon bàyyi mu dem nee ma romb man xaw ma woon li xew ndax lii sama bàyyi di ma tëj lu bari nee bi ma déggee seen baat yooyu ci église boobu nee na affaire bi nag daal di ma yéem ma daal di dugg ngir xool ana lan la def bi ma demee affaire bi yéem ma ni ñuy jaamoo yàlla seen biir ak ñooñu après daal affaire bi daal dugg sama xol mooy façon christianisme ma daal di koy sopp noonu bi ma gisee ñuy def lool nee na nag ma ne ma ne man Salman hada wallahi xayrun min a diin alladhi mu ne mu xool ne wax maa ngi wàcc yàlla ne diine jii ma gis ñii nii ñuy jaamoo yàlla bii seen diine ji wallahi moo gën diine ji nga xam ne ñun perse yi ci lañ nekk ne nag maa ngi wàcc yàlla ne duma fi euh, jóge nag fekk jant bi sow nee na ma bàyyi li ma sama bàyyi yónnee woon Euh, indiwuma ko ah, nee bi ma nekkee foofu ci biir église bi di leen xool di leen xool après ma laaj leen euh, ne leen biñ pare ma laaj leen ne leen mais yéen seen diine jii fan la jóge ñu ne diine jii Sham la jóge muy Syrie ndax naa isa alayhi salaatu wassalaam Sham la dëkkoon waxoon naa la nag Sham du Syrie yi ñu xam te ne Sham actuel Israël Palestine Jordanie loolu lépp ci Sham la bokkoon ñu ne ko Sham nee na biñ ma waxee lool euh, après man ma dellu dem ci sama baay entre temps nag baay bi mu toogee gisu ko nee na mu yónni ñoo xam ne ñoo ma doon wër loolu daal di koy préoccupé ba lam doon liggéey mu bàyyi ko ndax ni mu ko bëgge woon ak ni mu ko soppe woon bi mu agsee nee na sama bàyyi ne ma mais yow fan nga ne woon est-ce que waxuma la woon ne la bu fa yàgg ndax nga ñàkk ñàkk maa indil li ma réeral sax moo ma gënal yow mii nga yàgg ci biti ba duma la gis mu ne ko ah yow sama baay man de dama romb ay nit ñoo xam ne ma fekk leen foo xam ne fa la ñuy jaamoo yàlla ab kanisa muy église ba ma fa rombee nag la ma fa gis ñuy jaamu yàlla ci seen ak seen diine mu daal di may yéem mu ne maa ngi waat ci yàlla deñu ma di nekk ak ñoom ba ni nga xamante ne ni noonu la jant bi du sowe baay ji nag ne ko ah ne ko yow est-ce que dangaa jàpp ne am na diine ju gën sa diiney bàyyi sa diine maam yi ak sa diine jii sa bàyyi jii nekk ndax dangaa foog ne am na lu ko gën nee na ma ne ko aha kay am na diine ju ko gën te diine jooju ma gis ñooñu ma gis moo gën suñu diine jii ñu nekk te suñuy maam ak suñuy baay ne ko ko ah, nee na nag ba ma waxee loolu nag sama baay ragal na nag kon man mu jëli ne kon man boo mayul dinaa ànd ak ñoom mu daal di may téye léegi yeew ma ci kër gi dootuma génn complètement ndax xam na ne kii bu génnee boo mayul tey la koy mujjee gis ndax xolam am na diini ju mu gis te xol nag fu mu la yóbbu boo mayul borom fa lay dem nee na Seydina Salman nee na radiyallahu anhu bi ma bàyyi nee na bi ma sama bàyyi yeewee noonu tëj ma ci kër gi ma génn complètement nee na ma yónnee ci am ndax doomu kilifa mooy li nga am ñoo yónni nee na ma yónnee ci chrétien yooyu neneen bu dee ne daa am benn convoi boo xamante ne nii dafa jóge Sham di ñëw war a dellu na ma na ngeen ma tenir au courant comme que seen diine ji foofu la jóge bu bu amee convoi ay nit ñoo xam ne dañoo jóge Sham ñëw ci dëkk bi war a dellu na ma ko yëgal man Salman nee na bu yàggul tuut am benn convoi boo xam ne ay commerçant lañ minan nasaara te bokk ci chrétiens yi nee na bi ñëw fa ñoom ñu daal di ma koy wax yoon yónnee ñu daal di may wax ne am nañu fi ñëw ñoo xam ne ay commerçant la ñu jóge Sham te ay chrétien lañ comme ñun nee na euh, man Salman ma ne leen bu ñu paree liñ fiy def si seen commerce yeeg yooyu ba war a dellu euh, na ngeen ma ko wax ñoom tamit bi ñu naree dem ñu daal di koy wax nee na ma daal di yeewi sama bopp li ma sama baay takkoon feer yi ma takkoon ma dindi ko nee na ma génn ànd ak ñoom ba ni may agsee Sham nee na bi ma agsee foofu nag nee na li ma njëkk a posé dama posé wu question man Salman ne man afdalu ahli hadha diin ilman ana kan mooy dama ñëw ma laaj bi ma agsee Sham damaa laaj ana kan ci waa diine jiiri waa nasaraan chrétiens yi ana kan mooy ki nga xam ne moo ci gën a baax xam-xam gincee ëpp xam-xam te gincee sell la nee ñu ne ma al asqufu fil kanisa ñu ne ma daal euh, boroom xam-xamu nasaraan yi boo leen bëggee xam daal da ngay dem ci église bi boo demee Jérusalem foofu boo demee ñu ne ko da dem ci église bi nee na ma daldi fay ñëw ñëw fekk fa seen boroom xam-xam bi foofu ci jiite église bi foofu ma ne ma man de damaa bëgg dugg ci diine ji euh, mais bu ma ci duggee nag dama bëgg nekk ak yow ànd ak yow di la liggéeyal ci sa église bi bëgguma fee jóge fi laay des bu ko defee nag di la liggéeyal waaye jëli xam-xam ci yow di julleeg yow bi ma waxee loolu nee na mu ne ma man ngaa euh, dugg si accueillir naa la li nga bëgg noonu mën naa la koo defal nee nag waaye malheureusement man dekee ci mbon laa tombe woon wa kaana rajulus wa kaana rajula mu ne gis nga waajooj waaju bon la woon ndekete te kat moo jiite woon église bi temps yooyu moo jiite woon foofu noonu moo jiite woon moo doon boroom xam-xamu dëkk bi foofu nee na lan moo tax mu wax lool mu ne da leen doon digle ñuy saraxe di joxe ay sarax di leen xemmuloo xemmeem loo ci joxe sarax ngir yàlla di doo def ngir église bi lépp ngir yàlla nee na nag gis nga bu nit ñi dajalee mbir yi dajale xaalis bi di ko jox moom da doon jël affaire yi doon ko denc ngir boppam Allahu akbar ñi nga xam daal ak lu bi bul fàtte na nag jamono jii mooy diine chrétien dafa balaa bu loon dafa balaa bu loon mais mbir mi bul jàpp ne problème bi lii rek la chrétiens yi rek la mooy ne bul jàpp ne mbir mi ñoom rek la mooy ne da gis ñoo xam ne gaa ay jullit lañu mais ñaata imaam ngay gis wala ñaata ñoo xam ne ay référence lañ war a doon ci diine yi ñu jëf jëf yoo xamante ne li laaj ñun ñi alal ngir yàlla ndekki ngir seen bopp loolu day am ba léegi nee na waaju waaju bon la woon da leen doon xemmeem lool doon leen digal ñuy saraxe bu ñu ko joxee waa ji daal di koy rënk ngir boppam waaw akbar ndax li mu doon laaj noonu ngir église bi la woon ak tamit ngir dimbali miskin yeek ñooñu mais doonu ci woon joxe dara nee na gis nga muy denc alal ba mbir yi nekk or bu bari xaalis mu denc ci lu bari Seydina Salman nee na bi ma seetlee loolu nee na ma bañ ko bañ goo xam ne bañ gu rëy rëy rëy rëy bañ gu tar laa ko laa ko bañ waajooju te moo doon kilifa gi moo ma moo ma héberger nee na ginnaaw bi mu génn àddina bi mu deewee nee na gaa yi ah chrétiens yi daal di dajaloo dëkk bi daal di ngir daal di koy suul di ko tagg di wax ci moom lu baax nee na man Salmaan ma ne leen gis ngeen kii nii ngeen di waaj denc nii nit ku bon la woon gis nga gis ngeen sarax yim leen doon digal di leen xemmeem loo ngir ngeen sarax bu ngeen ko dajalee gis nga doo da ko doon dunkal boppam noo dara la ci doon dara la ci dul woon def ngir li taxoon ngeen koy jox da ko doon rënkal boppam te doonu ci woon jox gis nga miskin yi daa naada dara la leen dul woon jox nee na nag ah ñu ne ma mais yow lii nga wax c'est grave ñu ne ma maa ay mukk mais yow léegi indil sa preuve ndax quand ku toll yi ñu ñëw mu génn àddina ñu koy defal lii ak li mu nekk ci ñun li muy représenter ci ñun amoo dara looy wax nga wax lii léegi lan mooy sax lan mooy sax xam-xam ana lan mooy wane li ngay wax nii dëgg la nee na man Salman radiyallahu ma ne leen man pour wan leen ne li may wax dëgg la kaay ma tegtal leen fi nga xam ne fa la doon rënk li ngeen ko doon jox nee ma daal di leen fay tegtal ñu ñëw daldi di génne xaalis bi gis xaalis bi daal di koy génne fa mu nekkoon gis mu fees dell ak koor xaalis nee na gaay bi ñu gisee lool dañoo mera mera mera mera mel ba ne wallahi laa nadfanuhu abadan ñu ngi wàcc yàlla ni kii moom bi ñu ko suul mais niñ ko def xam nga luñ def koor dañ koo jàpp daal di koy raj euh, xaañi xeer sànni ko ay xeer noonu lañ ko def ba mais kenn suulu ba koor ba disparaître yàqu ci mbooy gi noonu bàyyi ko ci àll bi ba mu yàqu nee na ginnaaw gi kooku mooy premier ki Salman radiyallahu anhu njëkk dajeel foofu mu doon nit ku bon nee na ñu indi keneen mooy foog ñu fal keneen ndax kii génn na àddina foog ñu fal keneen nee na ñu indi keneen koo xam ne moo ko remplacer euh, nee na man Salman masuma gis nit koo xam ne day julli gina mën a dëddu àddina gina sopp allaaxira gina xemmem allaaxira waaye gina mën taxaw di julli guddi ak tamit di jaamu yàlla bëccëg waaj yi kon gis nga wuti naa ka ne woon nee na ma sopp ko sopp bu jéggi dayo noo nee na aw ma masumaa sopp nit ku mel noonu tellement ni ma gis mu ko doon jaamoo yàlla ak ni mu soppe woon lu baax nee na ma nekk ak moom ay jamono bi nga xamante ne nag ci la nekk ci lalu sukuraatam di wàllu di waaj a dee di wàllu génn àddina moom Seydina Salman nee na ma ne ko yaa fulaan inni qad kuntu ma'ak wa ahbabtuka hubban lam ahub lam uhibbuhu shay'an qabla wa qad hadaraka ma tara man min amrillahi ta'ala fa ila man tuusi bi nee na bi muy waaji génn àddina ma ne ko ah déw ma ne ko yow de ah, man de sopp naa la sopp goo xam ne masuma koo sopp nit avant yow dara du nit du lenn loo xam ne mas naa ko sopp comme ni ma la sopp ah, mu ne ko nag te nag ceewal na la dikkal na la ci ndogalu yàlla muy dee lii nga gis nga xam ne yaa ngi ci say dernier instant léegi mu ne ko nag ana kan nga may ana kan nga may tegtal kan nga may dénk bu ko defee comme que yaa ngi di génn àddina ma daldi di koy topp ba amaana li nga xam ne boo ma tax a jóg muy jaamu yàlla ci dëgg am xam-xam ma daldi koy am nee na bi ma ko waxee lool mu ne ma mu daal may tegtal ne ma wallaahi maa ngi wàcc yàlla man ne ma yow sama ndoom maa ngi waat ci yàlla na gis nga tey tey bés bii ñu nekk jamono jii ñu nekk xawma kenn koo xamante ne nii euh, mel na ni man mu ne ndax nit ñi génn nañu àddina ñu génn àddina baaxoon ba ñu génnee àddina nit yi léegi daal changer lu bari ci li nga xam ne mooy diini nasaraan yi changer nañ ci lu bari ba pare bàyyi ci lu bari loo xam ne ñoom ci lu baax lañ ne woon daal di koy remplacer ak leneen muy bid'a yi nga xam ne moo tax diine chrétien li ma naan Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam bu ñëwaatoon gars yi dañ koy jàngal mooy bu dee ne lii nii bu dee ñoom seeni wax dëgg la mooy ne pour mu bokk ci ñoom il faut ñu jàngal ko affaire ndax yii ñuy def yépp mees ay ay ay ay pat yooyu yépp xamu ko woon mais yooyu yépp xamu ci woon dara dara dara tout lépp après la xew mais kooku kay bu ñëwee kay mooy lam fi bàyyi woon anam mooy jullit ñi tamit nañu moytu ba mel noonu ndax jullit bu ne li ngay def yow yonent bi alayhi salaatu wasallam bu ñëwoon da koo waroon a man a bàyyi mu jiite affaire waaye bu dee ne yow li ngay def bu ñëwee da nga naan euh, euh, xaaral nag ma expliquer loolu di sa ngay xam ne lii mooy li def ci diine gi loo xam ne moom bu ñëwaatoon alayhi salaatu saam yow da nga koy expliquer ngir mu mën a comprendre te julli moom bu dee julli mu ñëw mooy da imaam bi day arrière mu continue mais bu dee ne yow li ngay def après foog nga expliquer ko mooy ne baaxul waa ji ne ko nag gis ni tey li nit ñu baax ñi nee woon lépp daanaka lépp nit ñu changé nañu ko teg ci leneen bàyyi seenoo yoon waaye nag xaw ma koo xam ne mu ngi nekk ci yoonu ñooñu ma la wax lu dul benn waay boo xam ne mawsul la nekk mawsul di musul xew-xewu jamono tax na nit ñi léegi siiw di musul fële ca bilaadul iraq ci nooru iraq euh, boo demee ci musul euh, foo fële mu ne ko foofu noonu foofu daal laa xam benn nit koo xam ne moom laa xam ne ci jamono jii koo xam ne li ma newoon ci la nekk te loolu mooy ni ñu baax ñi newoon waaw akbar ne ko tak te mooy diw wax ko turam ne ko kooku mu ngi woon ci li ma nekkoon te mu ngi ci dëkk mu ne ko nag li ma lay wax kon dawal ci moom jógal Sham nga dem Irak fekki ko nee na bi nga xamante ne nii ci la génne àddina ba ñu denc ko defar ko lépp nee na ma daal di dem Mosul dem Mawsil foofale ali ibn hujr al mawsili sëriñ ñoom imam muslim ibn al hajjaj ñooñu foofu lañ dëkkoon di mawsil di mawsil qaadi mawsil da nga koy dégg muy mosul eh, nee na ma daal di fay dem nee na bi ma fa demee fa qultu lahu ma ne waa ji ne ko diw yow de sa mbokk diw moom moo ma dénkaane moo waxoon ma ñëw ci yow ba muy génn àddina nee ma daal di koy nettali li nga xam ne mooy mbiru waa jooju nee bi ma ko waxee mu ne ma man ngaa des ci man nee ma daal di fay des nee na ma gis bi ma nekkeek moom ma gis ne mooy ku gën koo xam ne moo nekkoon jamono jooj nga xam ne ci ki ma njëkkoon a nekk mooy ki ma jóge woon ñoo bokk luñ doon def nee na nag waaye tuuti lañ ci des moom mu génn àddina kii boo jàppee mooy deuxième ku mu dajeel mooy troisième bi boobu mooy deuxième ku baax di troisième ci ñu mu dajeel moom Seydina Salman al Farisi radiyallahu anhu nee nag moom bi nga xam ne ci la ko dee dikkal ma daal di koy wax lool bi mu nee di sukuraat di waañu génn àddina ma wax ko la ma waxoon ku njëkk ko ne ko kan nga may dénk bu ko defee ma dem ci moom ndax li ma soxla ku mel ni yow laa soxla mu daal di koy wax lëkkale waxoon ne ko man de xaw ma kenn benn góor boo xam ne mu ngi ci li ma nekk man ak sa mbokk sama mbokk mi la yebal fii lu dul benn waay boo xam ne nasibi yiin la nekk kooku yii na foofu la nekk boobu nag bi yoboo nga daal di fay dem euh, nga xamante ne dafa nekk diggante Mawsil ak Sham foofu danga gisoon nañ jinn nasibi yiin ba ñuy gis ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa iz sarafnaa ilayka nafarum minal nafaram minal jinni yastami'una al-qur'aan ca ba nga xam ne fa la jóge woon Taayif mu ne ko demal foo fële foofu daal laa xam benn nit boo xam ne moom ci lii ma nekk ci la newoon muy quatrième personne na ma daal di fay dem man Salman al-Farisi al-baahith an al-haqiqa moom mi nga xam ne mooy di wër al-haqq al baaxisu anil xaq di wër li nga xam ne mooy dëgg moom la doon wër waaw bi nga xam ne ci laa dem bi nasibiyin foofu nasibiyin ca waajooju ba ma tegtal nee na ma nekk faak moom ba ni nga xam ne ci la génne àddina moom it euh, ma nekk faak moom moom it ma nekk faak moom mu nekk ku baax comme ñi nga xam ne mooy ñaari mbokkam yële nee na tuuti laa fa def moom mu génn àddina moom it muy génn àddina ma daal di koy wax loolu mu daal di may dénk ne ma wallahi ma a'lamuhu baqiya ahadun ala amrina amuruka an taatiya an taatiyahu illa rajulan bi amuriya bil amuriya ne ko man li muy génn àddina kooku nekk nasiib bi mu wax ko li mu waxoon ñi ko jiitu woon mu ne ko ah man de xawma kenn koo xam ne ku des ci nit ñi ku nekk ci li ñu nekk lu dul benn boo koo xam ne dinaa la tegtal nga dikkal ko lu dul benn waay boo xam ne amoriya la nekk ah boo demee foofu daal ci province yi la bokkoon na amoriya fa la ah, nekkoon ah, waajooju mu ne ko tekk ci province romaine yi Euh, mu ne ko nag kooku moom mu ngi ci li ñu nekkoon na li ñu nekkoon ñun ci loolu la nekk nee na ah bi mu génnee àddina kooku ma daal di fay dem bi ma demee foofu nee na ci yoon bi nag euh, dafa yoon mu metti la xam nga lii di dem ay va et ak jamono jot ta mooy xoolal liggéeyul lu yor mais loolu jaroon na ko nee na ma daal di fay dem bi ma demee foofu àgg ci waajoo bi wax nettali ko sama histoire fi ma jógee nettali ko ak ki nga xam ne moo mujjee tegtal ak moom léegi nag moom moomu nekk Amuriya bi muy génn àddina ma wax ko loolu li ma waxoon ñi ko jiitu woon ne woon kan nga may tegtal mu ne ko wallahi maa a'lamuhu asbaha al-yawm ahadun ala mithli ma kunna alayhi min an-nas amuruka bihi an ta'tiya walakinahu qad adalla zamanu nabi alayhi salatu wasalaam wa huwa mab'uthun bi diini ibrahim alayhi salaam yaxruju bi ardil arab muhaajarahu ila ardin bayna harratayni baynahuma naxlun bihi alaamatun laa tuxfa yàqulul hadiya wala yàqulu sadaqa mu ne moom Seydina Salman radiyallahu taala anu mu ne nag waa jooju bi muy génn àddina ki noon Amuriya ah ma wax ko loolu ne ko wax ko li ma waxoon ñu njëkkoon ana kan nga may tegtal ndax kat sa mbokk ya ñoo ma tegtaloon ci yow yawit ana nga may tegtal bu ne ko maa ngi waat ci yàlla ko ne xaw ma tey nit koo xam ne mu ngi ci li ñu nekkoon ñun xaw ma ko koo xam ne moom laa lay tegtal ngir nga dem fekki ko xaw ma ko waaye nag bul désespérer jamono yi feeñu benn ab yonent bu mujj feeñ na jamonoom ci lañ ne jamonoom jege na te moom dañ koy yónni ci diine Ibrahim alayhi salaatu wasalaam di Seydina Ibrahim alayhi salaatu wasalaam ci diine muy yàlla hanafiya yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon bu'ithtu ala al-hanafiyati samha dañ maa yónni ci hanafiya muy yoon wi jóg coo wooral jëm ci borom bi as-samha te woyof yomb woyof mu ne yonent boobu alayhi salaatu wasalaam kooku dañ koy yónni ci diine Ibrahim lay nekk mooy maa kaana Ibrahim yahudiyan wala nasraaniyan walakin kaana musliman hanifan wa lam yakun minal mushrikiin suñu boroom ne Seydina Ibrahim de nekkul woon yahud waaye du caagante ne woon chrétien la woon doonu ci woon dara doonu woon juif doonu loon chrétien li mu nekkoon mooy ku wammatul boroomam la woon lakin kaana musliman ba pare topp boroomam te bokkul woon ci ñi nga xamante ne nii toroxlul boroomam di ko topp te bokkul woon ci ñuy bokkaale alors que chrétiens yi dañuy bokkaale juif yi nee nañu Uzayr ibn Allah Seydina Uzayr alayhi salaam doomu yàlla chrétiens yi moom seen bos moom leer na ba kenn xama ko nom du Père du Fils et du Saint-Esprit yooyu yëpp di caaxaan mu ne nag yonent bii di ñëw war a ñëw te jamonoom feeñ jot agsi kooku dañ koy yónni ci diiney maam Ibrahim alayhi salaatu wassalaam mu ne ko nag fi muy génn nag ci dëkku arab yi du fii ñu nekk de promesse romaine bi Amouria du fii lay feeñ de ak Sham déedéet ci dëkku arab yi lay feeñ waaye bu fa feeñee fa nga xam ne moom fa lay gàddaayi ndax fa mu feeñ du fa lay des day gàddaayi fa muy gàddaay nag benn suuf la boo xam ne dafa nekk diggante ñaari euh, quartier yoo xam ne seen suuf yi ay xeer yu ñuul yoo xam ne tàngoor wee leen lakk ba ñu ñuul xeer yu ndaw te ñuul ñoom ñoo nekk ñoo séq ñoo nekk foofu suuf la boo xam ne diggante ñaari dëkk yoo xam ne ñaari quartier yoo xam ne suuf sa dafa ñuul xeer ya dañoo sew te ñuul ndax tàngooru jàn jant bi leen di lakk mu ne seen diggante am ay tàndarma garabu tàndarma yoo xam ne mu ne nag suuf foofu yonent boobu am na ay màndarga yoo xam ne alayhi salaatu wassalaam laa tux laa tax faa du nëbbu du màndarga yu leer yuy wane ne moom la mu wax ko ci yooyu ne ko yàqulul hadiya ne ko Salmaan déglul yonent bii ma lay tegtal tamu nga xam ne ak feeñam jot na kooku ndax amatuma ku ma la tegtal kooku yàqulul hadiya day lekk hadiya àddiya da koy lekk waaye wala yàqulu sadaqa sarax nag du ko lekk kado dina ko lekk mais sarax xam nga sarax sarax ak <coughs> àddiya bokkul sarax mooy loo xam ne da koy génn ci sa alal comme comme azaka sax sarax la moo dox ñu naan sadaqatul zakatul fitri ak yooyu dañ leen di woowee sadaqa ak zakat bu mag bi yooyu noonu yooyu ñooy sarax mooy loo xam ne da nga koy génne tuhratan lil mal ngir mu setal li nga xamante ne ni mooy alal ji nga yor moo xam alal alalu ay ay biir wala alal yeneen matériel wala yu mel noonu loolu mooy sarax mais kado mooy li nga xam da koy jël jox ko nit nga xam ne loolu da ko koy jox ngir terale ko mais pas ngir sarax du sarax xam nga euh, waa gi ñëw ci sëriñ bi di ko jox kooku du ñëw nag kooku amul yéenay sarax mais yéenay àddiya la yéenay àddiya lay joxe kooku mu ne nag yonent boobu bokk na ci màndargaam yi ma la wax ne bu yu yu feeñ la mooy ne day lekk aza du lekk sarax waaye nag day lekk hadiya muy kado mu ne wa baynakat beneen màndarga boo xam ne du nëbbuwul mu ne beneen màndarga boo xamante ne nii nëbbuwul mu ne moom wa bayna katifayhi xaatimun nubuwa diggante ñaari mbaggam yi nag tampon wu prophétie bi falale lii euh, ñëwoon nañ ci ci lu yaatu ci début révélation bi mu ne ci diggante ñaari mbagg yi xaatimun nubuwa fala ak formu bi yi nekk comme nen la ñu ne ay karaw da cee newoon ci kaw nga xam ne ci mbagg bi ci diggante ñaari mbagg ca suuf mu ne foofu noonu xaatimun nubuwwa tampon de la prophétie fa la nekk mu ne ko nag yow Salman fa in istata'ta an talhaqa bi tilka al bilad ne ko nag boo ma nee loo man di def ngir àgg ci dëkk yooyu dëkk boobu ñu ma la wax ne fa lay gàddaay loo man di def na ko def ngir fekk ko foofu seydna salman radiallahu taala anhu nee na bi nga xam ne ci la génn àddina nee na ma daal di des Amuriya foofu lu soob yàlla ma dal di fay des nee na bi ma fa newee am benn mbooloo mu ma romb bokk ci kalb kalbu benn ci tribu arab yi lañ bokkoon moom ngay gis woo gis naa al eh, koo xam ne eh, ci waa kalb comme kan eh, dixya dixyatun na xalifatul kalbi muy saxaaba boobu nga xam ne mu dàqoon ci saxaaba yi radiyallahu ajmaluhum dixyatu mooy ki gën rafet qad jaa min bi suratihi wala lam jibrilu comme di say imam as rahmatullah alayhi wax ne saxaaba yi radiyallahu anhu ko ci dàqoon mooy Dihya te Seydina Jibril la doon ñëw di yor forme moom moomu ci waa Kalbi ñii la bokk moo tax Dihya ibn Xalifatul Kalbi di Dihya di doomi Xalifa al Kalbi bokk ci waa Kalb moom nag ci ñooñu ñooñu noonu ci tribu boobu nee ci ñu mel ñooñu ñoo romb nee na pas Dihya ñoom mooy seen askan am benn mbooloo mu bokk ci ñoom comme ñu ne mu ne woon daa am am nag bi ma fa nee rek comme bu doon Sénégal ñu ne am ay joolaa yu ma romb mooy askanu joolaa la lu bëgg a wax léegi kon mu ne am ñu ma romb bokk ci waa kal nekk nag ay commerçant nee na ma ne leen est-ce que mënu ngeen maa yóbbu ci dëkk seen dëkk yi dëkku araab yi euh, bu ko defee ma daal di leen fay mooy ngeen yóbbu ma fay leen comme que xamu fa te ñii ay araab lañu mu ne est-ce que mënu ngeen ma faa yóbbu bu ko defee ma fay leen ñu ne ko ah kay ma jox leen li ma leen di jox fay leen ñoom ñu daal di may man ànd ak seen convoi yi ñuy def ba ni nga xam ne ci lañuy ñëwee waadil qura eh, ñu waadil qura benn xur la woon bu foofu nekk ci côté diggante Sham ak pays arabe yi nee na bi ma agsee foofu zalamu nii ñu daal di may tooñ nan lañ ma tooñe dañ maa jaay mooy ñu mujj am nga temps yooyu moom mooy de ku ëpp sa moroom doole jàpp def jaam ut ci moom alal nee na gaa yi nag daal di may tooñ daal di may jaay benn kan lañ ma jaay ab juif def ma jaam noonu ndax ñoo ma ëpp ñoo ma kii ñu def ma jaam daal di may jaay ab benn juif nee na ma ne woon ci juif yi nee na ba ma fa nee nag ma daal di gis tàndarma fa mu dëkkoon woon juif boobu nag ndax amoon ay tàndarma yu bari ah nee na ma ma daal di am espoir man Salman que fii waay waay waay yàlla na que ne fii kon lii nii mooy fi ma sama sëriñ bi wax. këni fii fi la yonent boobu alayhi salaatu war a génn fa lay fa lay gàddaay si nee na nee na bi ma nekkee foofu am benn euh, doomu bàytixu waa jooju ma ñu ma jaay juif boobu daal di fay ñëw mais nag moom mu ngi bokkoon ci waa Banu la doomu bàyyi teexu juif bi ñu ko jaayoon ci waa banu Qurayza la bokkoon bokkoon ci waa ahlu Yasrib waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam lii nii yéen nag lii xew ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëwuguloon madina temps yi mu ngi woon màkk zaadaha allahu tashrifan wa nee na bi ma ñëwee waa ji daal li may kooku noonu ñëw seetsi ko gis ma doomi mbokkam boobu dëkk madina daal di waxaaleeg ki ma moom daal di may jënd waa ji daal di koy daal di may jaay kooku noonu waa ji ba muy ñibbi mu yóbbuwaale ma Madina ala saakini ya afdalu salaatu wasalaam nee na maa ngi wat ci yàlla bi ma agsee Medina xool ci laa ne non waa sama sëriñ bi ma description bi ma joxoon nag fii la dëkk boo xam ne daa bari tàndarma suuf soo xam ne dafa nekk entre ñaari quartier yoo xam ne seen suuf yi ay xeer yu ñuul yu ndaw la composé wu ba pare bari tàndarma nee na awmatuma woon sikki sàkk ne fii nii la ndax joxu ko tur xam nga bu ko noon Yasrib mu mu yomb mais da ko décrire mais joxu ko benn tur ndax ñoom it loolu lañ amoon nee na ma nekk foofu ba ni nga xamante ne nii Euh, ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu daal di koy yónni mu nekk nee na mu nekk Makka moom aleyhi salaatu wassalaam lam fa nekk mooy treize ans yam fa def aleyhi salaatu wassalaam nee na amatuma woon nag ci moom amatuma woon benn écho amuma benn écho ci yonent boobu man daal ñëw naa ci suuf siñ ma waxoon ma nekk fa mais bi mu ñëwee nga foog ne comme que jaam la nee liggéey bu metti nag la ma sama sama borom doon liggéey loo ci tàndarmay non liggéey bu mettee metti te avilissant quoi avilissant non ba boo xam ne dalay dammaati dangay liggéey ba tas te jaam amoo salaire nee na noonu laa nekk ba li nga xam ne ci lay dégg ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na ku yàlla yónni koo xamante ni mu ngi gàddaay si ñëw madinatul munawwar ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nee na bi nga xamante ni ci laa ko yëg dégg écho bi ñuy wax ne muy ñëw nee na daal benn bés laa nekk ci benn garabu tàndarma di wittal sama sang boobu di ko liggéeyal comme ni ma ko doon defale di ko liggéeyal ci tàndarma yi ma nekk ci kaw fekk sama sang bi mu ngi toog ci suufu garab bi man maa ngi yéeg ci kaw man Salman radiyallahu anhu nee na am benn doomi bàyyi ci xam moom sama sang boobu daal di ñëw taxaw ci wetam agsi ci kër gi ñëw ba ci moom ne ko yaa fulaan qaatalallahu bani qayla wallahi innahum al-aana la mujtami'uuna bi Quba ala rajulin qadima alayhim min makkata al-yawm yaz'umuuna annahu nabiy nee na bi nga xamante ne nii ci la waa ji agsee mu ne qaatala allahu bani qayla mu ne muy wax ak sama sang bi nekk ci suufu garab gi ne yàlla na yàlla alak rëbb waay waay banuy xayla muy doomu muy muhaajiruuna yi ñuy lansaar yi bokk waa Aws ak waa Xasraj ndax waxoon nañ seen maam bu jigéen moo tuddoon xayla seen maam bu góor tuddoon Xaaris ñu ne yaay ñaal na leen yàlla rëbb rek wallaahi maa ngi wat ci këni ñoom ñu ngi dajaloo dem nañ Xubaa dajaloo fa ci benn góor di dégmal foofu di xaar ci benn góor goo xam ne Makka lu jóge nee nañu nee na ñaay ak yonent moom lañ teeru ji noonu yal na leen yàlla rëbb rek ñoom cem léegi bal li ñuy wax mooy qaatalallahu al-yahuud yal na yàlla rëbb juif yi nga xam ne ñoo bañoon a tuub bañ ba dugguñu woon ci lislaam léegi nag bi mu waxee loolu lan moo doon réaction wu Seydina Salman ak lan mooy histoire bi ak lu ci topp